kon insha allahu taala ci jotaay bi ñu génn mooy xadiis bi nga xam ne bu dee ci ba mu ubbee buntu dëgg ak sincérité dëggu mooy juróomeel bi mais mooy xadiis xadiis numéro cinquante huit juróom fukkeelu xadiis ak juróom-ñett mooy xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa ah kon gisoon nañu xadiis bi yëpp jàngoon nañu ko firi woon nañ ko ci baati noonu. tey nag ñu ne woon li nga xam ne moo ñu defe mooy li nga xamante ne nii hein mooy xool nag li nga xam ne moom lañuy ñuy jàng ci mbir yi waaw li nga xam ne moom lañuy ñuy ci mbir yi kon mu ne ginnaaw bi ñu jeexalee xadiis bi léegi ci buntu dëggu nañ jël par di di di di tàmbali di ñëw mu ne woon yonent alayhi salaatu salaam dame daa am yonent boo xam ne ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yonent yàlla yi alayhi salaatu alayhimu salaatu wassalaam di Seydina Yuusha ibnu Nun waxoon ay ñoom ne leen bi muy xare bi képp koo xam ne benn ci xaal yii benn ci état yii moom nga làmboo bu ma topp mu ne woon ki ci njëkk mooy ki nga xam ne daa que soxna duggagul ci moom consommé gul mariage bi wéetagul ak soxna si ba pare bëgg koo def te am na yéenee def ko fan yii bu ma képp koo xam ne dafa tabax ak kër nekk ci chantier yëkkateegul kër ga ba téeg ba di taxaw hein mu mu mu nekk koo xamante ne ci la ne kuuleegul bu doon day nekk ci ci ci projet kuule kooku bu ma waaw waaye képp koo xam ne dafa jënd ay ay ay jur wala ay gëléem yu diis ndax ëmb di xaar ñoom jur caag gëléem yi ñu am doom kooku kii bu ma topp waaw léegi lan moo tax <laughs> fii gisoon nañ xalis bam jeex gisuñu fi luy wax lépp dañ naan la ah ci biir la ne waxoon nañ la al imam rahimahullah day daa bëgg a ñawal xelu taalibe bi mooy gis nga ñetti façon ñu mel nii ndax liñ jëm jaamu yàlla la muy al mooy jihad ci yoonu yàlla premièrement li yonent bi alay saa wax ne dafa am jul yonent boo xam ne gaza nabiyyun min anbiya min al anbiya salawatullahi wa salaamu premièrement dañ ci jàngale kon xare bu ci xeetu yonent bi alay saa kese la tàmbalee mooy yonent buy xare commencé wul ci xeetu yonent bi alay saa mukk yonent yi

mooy loolu benn luñ ciy njëkk a jànge mooy ne yonent ci xare nekkul na jihaad ci yoonu yàlla ci xeet wi kese la ko tàmbalee déedéet léegi kon nañ jàll léegi nañ ñëw nag ci wàllu dëggu gi ci ñi mu wax ñetti ñii mooy gis nga ñetti ñii mu wax ñi kuy am soxna di waajal accueillir soxnaam kuy tabax nekk ci pare bëgg sant bi pare léegi ak ki nga xam ne boroomi jur la yoo xam dañoo ëmb minute bu nekk mën nga ñoo jur mu war a toppatoo affaire mu ne ku mel nii bu matu lu tax parce ñii seen xol mu ñu génnee di jihaad yi seen xol mu ngi ci li ñu bàyyi seen gannaaw mooy dëkku gi di di dem di jihaadal sa borom laaj nga xam ne il faut faraghul qalb xol bi daa war a wéet daal di jeex ci lépp lu dul borom bi waaw ndax loolu lañ laaj ci jihaad ah yonent bi saa saa waxoon dañ bàqale ko keroog man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah képp ku xare ngir bëgg li nga xamante ne mooy kaddu borom bi tabaaraka wa ta'ala féete kaw leneen lu dul lool kooku moo nekk ci yoonu yàlla ñii nag bés boo leen yóbboo ci xare bi seen xol mu nga des te fa ñu jógee waaw mooy li mu laaj du ko joxe ndax ñu ngi xaar mooy de ñu ngi xalaat day sànn. nekk ñu nostalgique lool namm lool way way way way way ah dem ci xare bi seen xel bi yëpp ay way soxna siñ ma may taaru na de ay way jële way ah xamaguma ko te waroon naa koo xam fan yii yu mel noonu ak boroom jur gi ay way sama jëlee bi alal jooju nga xam ne bés bu ma ci kii wee ay way alal ji may yor boroom kër gi it noonu mooy seen xol du deñ di des ca la nga xam ne moom lañ bàyyi woon seen gannaaw moo tax mu ne képp koo xam ne lii mooy sa yi moom nga nekk ci nga taxaw fan yi moom bul ànd ak man bul ànd ak man waaw parce que ñii moom <laughs> ah non non ñii dëggu gi gi mu laaj génn xare te yàlla tax képp koo xam ne sa xol mu ngi def ci yu mel nii doo ko man kon nag sellal gi mu laaj dëggu gi day des moo tax mu ne déet kon nag ñu mel nii buñ la topp waaw képp ku mel nii moom bu ma topp moom waaw loolu mooy la mooy day wootewu ci dëggu waaw képp ku bëgg a dugg ci xare na nga dugg yàlla tax waaw ndax loolu day feebalal hein ak dëggoom ak engagement wam waaw mooy il faut comme ni al imaam al-Qurtubi daal di leerale ah ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi daal di reprendre wax jooju waaw bi muy sharh al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj wax nañ la. xadis bi muttafaqun alayhi mooy imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo ak seen sëriñ di al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moo tax mu ne wa fil hadiisi anna al umuura mu ne wa fi hada alhadith alimamu Nawawi nekk na ci hadith bi anna al umuur al muhimma yanbaghi an la tufawwadu an la tufawwada illa ila ulil hazmi wa faraghi al baali laha wala tufawwadu ila muta wala tufawwadu ha ila muta'alliq al qalbi bi ghayriha li anna dhalika yad'ufu 'azmahu wa yufawwitu kamala badlin kamala kamalu wala wus'ihi fihi mu ne dañ ciy jàngalam ci hadis bi kenn gis nga mbir am yi te màgg am ñu ko war a taxawe ci l'islam bii même ci affaire àddina kese li war yanbaghi an la ila ulil hazmi wa faraghil faraghil bali laha waaw li war mooy ñu daal di koy jox ñi nga xamante ne nii ñoom dañu am des fermes décisions kenn ko bàyyee ak ñi nga xamante ne bon ñoom saa waay fii mu ne bu affaire yi xaw a kii ñu la fii am déedéet amuñu benn benn décision amuñu benn ah yitte ku rëy waaw. foog nga jox ko ñoon ñoo doo leen ko jox ñoom waaye ñi koy jox mooy ah mooy ñi nga xamante ne lu dul borom ulil hazmi borom dogg yu mag yi wa faraaxil baali la ñi nga xam ne seen xol dafa denc lépp daal di jublu ci lool kese pare ngir li nga xamante ne nii mooy góor góorgóorlu ci mbir moomale waaw te kenn wala tufawwadu il ila muta'alliqi al-qalbi bi ghayriha te kenn du ko bàyyee yu am solo yi bul def ñi nga xam ne ñoo koy taxawee ñi nga xam ne ñoom seen xol di sawaay <laughs> lu dul koo xamante ne nii moom ci koo xam ne moom xolam da ko wëkk ci leneen waaw mooy li ma wax sànq ñii ñii ñëpp bés boo leen ko fi bu bu àndoon ak moom seen xel bi gënu na nekk ci xare bi mais ci leneen waaw loolu nag mooy ñu ëpp ci nit ñi sinon am na ñoo xam ne. même ñu nekk ci xaal bii mu wax xaal yi teewul ñoom seen xol borom bi kese ci ne waaye loolu du ko nekk ay mën a tëb ne maa ko man moo tax pour def lu wóor mu nekk ku mel nii bu ma ànd waaw képp koo xam ne sa xol pare woo ko ngir ci xare bi kese am na leneen loo xam ne boo demee ca xare ba boo ngay jël xalaat bu ma topp waaw il faut ñëpp bokk kon nag al imam fii nii lii moo tax mu indi hadis bi mooy bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di Yuusa Seydina Yuusa ibn Nuun alayhi salaatu wasalaam doxale mooy képp koo xam ne pare woo dëggu woo ci sa yéene dëggu woo ci sa xol ak gi koy ak ci sa xare bi war jëm te bi tax bul ànd ak ñun waaw loolu mooy lan mooy fii mooy xare xatta xare rek dem jihaad yi boo dëgguwul ak sa borom ngay génn non non <laughs> jarul ngay génn sinon boo fa demee du jariñ dara waaw léegi kon mu ne kon ñu jàll kon nag lii mooy lëkkaale bi am ak loolee li tax mu andi ko fii ci bunt bi mu ne nag léegi bi nga xam ne lool la mu daal di génn ngir dem xare ji ba mu demee bay jege dëkk ba tàkkusaan jot ah mu wax ak jant bi waaw mu wax ak jant bi mais ne ko innaki ma'mura wa ana ma'mur yow jant bi dañ lay borom dee la tàggat man mu digal ma dalaa teg ci lim digal ci la tàggat teg la ci man nag damaa digal en tant que mukallaf jaamam mu mu jox xel mu jublu ci borom bi ne allahumma ihbisha alayna loolu dañ ciy wane ne karaamaatu mu'jizaatu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw mooy li nga xamante ne nii mooy mu'jiza yi nga xam ne moom la borom bi defal yonentam yi ba nga xam ne dañuy man a wax ak ñi nga xamante ne mooy jamaadaat yi nga xamante ne nii ay ay choses lañu ay jant bi ay weer wi ñu man di wax moom waaw ñu man di jokkalante ñoom ay kaddu di wax. di jokkalante ñoom loolu nag ku xamul boo comme niñ ko waxe woon <laughs> hein <laughs> waxoon nañ la ku xamul nañu awe hein hein foog ne loolu man da ne te est-ce ak ka mën a ne ak a ne a ne sax ndax borom bi tabaaraka wa taala moo koy defal ku ko soob waaw moo koy defal ku ko soob nag ci ñi nga xamante ni ñii ñooy yonentam yi mais da koy defal ñi nga xam ne ñoo doon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam hein moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne Seydina Siddiq <laughs> waa ji doon jàmbat jëleen ji <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ak Seydina Siddiq dugg bi ci jëleen ji la jëleen ji di tëb kanda di di di tëb di tëb lu nekk mu def Seydina Siddiq la yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal attention de jëleen ji daa màmm de yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bal ala rislika ya abi ya aba bakr ko li may wax mooy yow yow Abu yaw yaw <laughs> yow yow defal ndànk waaw waaw bal ala rislika ya aba waaw mu ñëw sëgg waaw ci gineen gi mel ni gineen gi day day day mel ni comme nit koo xam ne daa am lu mu lay dee yonent bi alayhi salaatu daal bi siggi gëlëm gi da mu ne gëlëm gi daa jàpp da doon jàmbat yow mii ko moom yow la doon jàmbat <laughs> <laughs> waaw mu ne yow mii la doon jàmbat kon nag mu ngi noonu waaw léegi nag kon lool dañ dee xame ne kon lool am na waaw kon nag affaire yi lii mooy li am mooy borom bi tabaaraka wa taala da leen di tàggat waaw da leen di tàggat ba li nga xamante ne nii mooy ne ñoom dañuy mën a wax ak jamaadaat yi moom lañ la waxoon euh, ci euh, euh, jataay bi ñu génn <laughs> bi sëriñ bi ah, Cheikh Ahmad al ah, Habib Khadim doon wax <laughs> doon wax ak géej gi fële ca Maayomba <laughs> ci Maayomba Maayombe maa yomb de <laughs> ci dëkku Afrique les grands lacs yi la fële ca ñoom Gabon ak ko gaa yi woon <laughs> muy nasaraan su yées <laughs> ba mu koy wax ci xasidaam boo gële jazaa'u shakuur ah mu lishhad bi kaw nii abda man yaghfiru wa kaw nii xadimal Mustafa qasra ma yumba waaw walishhad bi anni la udhinu mushrikan xalilan habiban lilladi karramal jamba <laughs> wa inni xalilun lil muqaffi habibahu ba après boobu la doon wax ne ayaa bahru wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala an at-taslisi akrim bihi rabba <laughs> mu ne muy muy xitaab di wax ak géej gi waaw géej gi xanaa du mujjee rek xanaa gisoo yonent bi leen def Seydina Yuusa ibnu Nun te lu mel ni ni Seydina Yuusa mi def yonent bi alayhi salaam tamit def na ko ci yu bari waaye yu bari sax yoo xamante ne nii euh, ci ci jant beeg yooyu. Euh, boo demee ci sara boo demee ci Fathul Bari al imaam al hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ngi fay indi yoon <laughs> li ñu doon wax ne li yonent ci def am wàll yu da ko euh, borom bi da koy terale waaw li nga xam ne day nekk mu'jiza ci yonent borom bi da koy terale ab ab <coughs> ne radiyallahu anhu muy wax ak géej gi. naan ko ayaa bahru wahid naan yow géej gi <laughs> wahid mooy kennal yàlla waaw bul bokkaale yàlla comme mushrikuuna ci euh, tubaab yi laa tusallisi waaw <laughs> ayaa bahru laa tusallisi wahid bi leen ayaa bahru wahid laa tusallisi bu fi ñettal de bul ne bul wax ñi naan au nom du père du fils et du Saint-Esprit bul wax loolu waaw kenn maral sa borom waaw jaabul sa borom tangu bu ko booleeg leen ne yow géej gi farab bu naa yëgal ne yow géej gi suñu borom mi ma moom te moom la man Bamba taala mooy ci kawe te yéegul te moom fii dépassé na sori na ani taslifi ci li nga xamante ne tubaab yi ma fi indi nga am ne chrétien lañu di woote ak trinité ah ak koo sori kon nag. akrim bi rabbaa yow géej gi waaw fekk géej gi duusu maanaam fakun zatrabin waaw musbidan min maxaafatin min allahi washhad annani abduhu sabba annani abduhu sabba waaw maanaam géej gi deel duusu waaw fakun zatrabin am ay duus musbidan yuy fuur ci kaw lan sotteeku soppa waaye min maxaafati ci ragal boo ragal borom bi min allahi wasatu seedeel ne man mii jaabub yàlla laa wéetal yàlla laay def kon yow maag yow ci yam nañu buñ mel ni nasaraan bii nga xam ne moo ñu fi indi moo ma fi indi <laughs> loolu nag bon <laughs> lii Seydina Yuusa def <laughs> naan jant bi eh innaki ma'mura wa ana ma'mur eh dañ laa digal dañ taggat teg la man nag dañ maa digal <laughs> kon nag loolee lu am am solo waaw day wane borom bi li ñuy terale yonentam yi nga xam ne parce que moom nekk ci ndigal jant bi ñu tàggat ko comme que ndigal la fokk mu doxe ko te jant bi bu wàccee bu duggee dootu ko mat mu jublu ci borom waaye jubluwul ci jant bi de abadatal awsani wa shams jubluwul jant bi ah ah ko da koo wax ba pare ne allahumma hbisha alayna borom bi yow sama borom yàlla nag ñu ko dee teel ñu ko teel ma ko ci ñun ba ñu def li nga xam ne moom la ñu digal ba pare fa hubisat ca saa sa borom bi daal di koy nangul loolee kon nag le fait tamit buñ jàllee ngir ñu war a jeexal xaalis euh, bi ci tegu duñ ko mën a jël tay de waaw waaw. du ñu ko mën a jël tey mooy dernier bi waaye insha allah parce que thème mu xam mu ne wala on verra nañ ne on verra rek lu yàlla dogal baax na voilà léegi kon ñu avancé mu ne fa xubisat hatta fataha allah alay ñu téye ko léegi nag mu dajale màng yi lii lañ ciy jàngale màng yooyu safara si doon ñëw di lekk masula dagan ci kenn ci ñun moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi nekk sahihayn na Abu Hurayra mi ne bokk na gone yonent bi saa salaam ne borom bi daf koo jagleel mbir yoo xam ne jagleelu ko kenn ci yonent yi nga xam ne dañoo jiitoon bokk na ci wa uhillat lana al-ghanaa'im ah wala le wa uhillat liya ñaar baax na wir nañu ñu daal di may daganal li nga xamante ne nii mooy màng yi mooy butin de guerre yi walam tuhalla ta masaloo dagan li nabiyyin li nabiyyin ba'di qabli amul benn yonent bu ma jiitu boo xam ne. mas nañoo ko daganal loolee kon mu nekk loo xam ne ngëneel la bu boroom bi defal xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yorenti de alayhi salaatu wa salaam moo tax wa uhillat liyal ghanaa'im waaw bañ ko ko daganalee ñu nit ñu daganalaale ko waaye lu ma màgg màgg amuñ droit lekk ci lu ndaw waaw lu ndaw buñ ko ci jëlee safara ci du ko lakk. te safara si lakk ko mooy wane ne borom bi nangu na ko fii nii far Seydina Yuusa ibnu Nun alayhi salaatu wassalaam gaa yi malgré loolu wax loolu daf dañ ci jàng ne gis nga prévention loo def prévention prévention mooy euh, l'encadrement mooy yor groupe di diriger groupe hein tenir un groupe c'est pas chose facile kii yonentam yàlla la alayhi salaatu wassalaam bi muy commencé wax na ay matuwaayam ku mel nii mel nii bu ma ànd mu ànd ak ñun bëgg loolu mbir mi seetlu ngir borom mais teewul malgré matuwaay yooyu mu jël yëpp am na ñoo xam ne ci biir mbooloo mi quand même jël nañ lu ñu war di jël ba moo tax bi safara si ñëwee dañ dajalee màng yi laal kon loolu ñuy jànge la nit loo baax baax baax foo tollu tollu tollu loo mën a tarbiya tarbiya képp ku ñu naan daa mën a tarbiya ak yonentaala raw comme li ñu <laughs> loolu moom ñaari nit ñu xelluwul sax duñ toog di ci di ci werante waxatuma laaj nag ñu xellu waaw léegi mooy loo man di def ay brivigalise mën naa am waaw ñoo xamante ne ni yow loo def def def ñu génn ci ci rajo quoi waaw mooy ñii nii malgré wat waaye ñu jël ñëw nañ ba xare ba borom may leen nga ay aywa safara si ñëw jëlul mu xam ne kon am na wulul. te loolu day wane problème mu xulul ni mu grave waaw ñu ngi doon wax keroog waaye yi nga xam ne moom lañ doon wax yonent bi saa saam keroog bi ñu demee Xaybar mu faatu gaa yi naan ko hani'an lahu bi shahada ay waay bien bëri waaye tatagal nañ ko ci ci martyr gi mu am faatu ci toolu yàlla yonent bi saa saam ne kalla inna shamlata allati akhadha akhadha ah qabla an muhsan al-ghanaa'im ah la tasta'idu alayhi naara yonent ba ne gis nga façon mbajj mi mu jëloon ah yére mi mu jëloon tësi bi mu jëloon ci biir màng mi laata ñu koy séddale loolu mooy lakk ci kawam safara ji am benn waaye bi mu déggee loolu mu ñëw jël ay ay caax yum yum yum jëloon ci màng bi ñëw daal di koy tiit ñëw sànni ko yonent bi saa saam ne ko eh, lii de maa ko juróom teg ko fa yonent bi saa saam ne aw shiraakaani min naar ne mbar wala ñaari mbar safara mu ngi noonu kon mooy problème u xulul mooy ñëw xoolal nit ñi dañoo dem ngir jaay seen bakkan te yàlla tax borom bi terale leen am ñoo xam ne jël na seen bakkan ah ngir tabb leen jox leen darajaay manazila shuhada boole leen tabb leen boole leen ci martyr yi ci ñi faatu te yàlla tax yow nag nga ñëw ci ginnaaw am ñoo xam ne borom bi da leen fee descendé ñu am ay gaañu gaañu ñii moom amuñu gaañu gaañu mais solo nañ xawoon nañoo dee tuuti ñu faat borom bi terale leen ñu gañe terale leen ab butin yow amoo dara looy def yow nga bokk ci ñoom ba pare nga ñëw am loo ci sàcc laata ñuy ñuy ñuy. ñuy partager butin bi xoolal boobu trahison bu rëy haute trahison xiyaana mooy alxulul waaw waaw moo tax suñu borom ne képp koo xam ne dafa tricher hein képp koo xam ne dafa tricher dafa sàcc def loolu jël ci butin de guerre bi dara laata ñu koy ñu ko ñu koy séddale <laughs> kooku na la leer ne waaw képp ku def loo wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyaamah waaw lan nga la nga faj ko wuruj ko trahison ko trahir ay nit jël ko ci lu mel noonu na la leer ne loolu di nga dikk ak moom yawm al-qiyaam ñu yenn ala ru'uusil xalaa'iq ñépp xam ne kii la summa tuwaffa nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ginnaaw gi nag ñu fay bakkan bu nekk matal ko la nga xam ne fayut la mu jëf te kenn du leen tooñ bu boobaa kenn du leen wàññil seen ñu leen waroon a fay moo tax dangerosité alal ju ñëpp bokk nga ne ko tu ŋaañ waaw lii day wax ci li nga xamante ne nii ah mooy xanaa imi waaye yonent bi alayhi salaatu salaam yemul ci xanaa imi kese de lii mooy al ghulul al ghish wal ghulul waaw jël ci butin de guerre alalu ñëpp ñàkku ñëpp nga toog fee ni yow yaa leen gën daal dina ko tuŋaay jël ko def ko ci say compte offshore voilà loolu lépp loolu lépp problème bii lay indi bii rek daa gën garaaw parce que ci toolu xare lañ jëm wax nañ ne ñii ñii ñàkk ci seen bakkan ñii lu nekk dal leen yow nga ñëw bëgg a toje affaire yi fab mbiri daal di koy en ci moo mel ni affaire yi daal yow yow yow yow daal yaa gën nit ñi bëgg moo tax yonent bi saa saa ne wa man ghashana ci hadiisu muslim bu Seydina Mawlana Abu Hurayra man ghashana fa laysa minna képp ku ñu tricher daal dañuy jéem a nax bokkoo ci ñoom moo tax it gis nga ñu de responsabilité ci mairie yeeg agent de mairie yeeg agent de ministère yeeg impôt et domaine ak ministère yeeg présidence ak yooyu bu baax alal bi ñuy jël. te loolu waxoon naa la gis nañu yi nga xam ne suñu réew yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom buñ ko voté rek day wane ne loolu dagan na mukk loolu daganalul lu yàlla lu yàlla xaraamal xanaa kon mu yokku way du jaay sa bopp ngi nii dagan fii Sénégal ak pays yi nga xam ne laïc lañ ah gaa yi jaay seen bopp dañuy am carte ñenn mu dagan voilà comme que nag bon moom moo daganal nañ ko il a ses papiers il paye il cotise elle cotise léegi c'est bon léegi lan moo tax loolu ñépp ko xam fii mu ne koo wax ah non saa yi nag yow bul te ko ne quoi loolu xam nañ ne baaxul ñu ne waa léegi léegi nga yaakaar te moom li ñuy def sax boppam la mais bu dee bàkkaar bu rëy la njaaroo mais kay alalu ñépp la jël ñu dugal ay lois xam ne ay diwa ko ay ñenn li nga fay ah ci woo ñoo koy moom nga ne loolu mais ñun ban xalaat lañ yor ban bopp lañ yor xanaa ñun dañoo wéradi hein kon nag affaire bi loolu la loolu dagana lu tus laa yaziduhu illaa xaraama du ko yokk lu lu xaraam waaw kon nag la trahison mooy haute trahison alalu nit ñi gën a ko tungal moomale ko sa bopp wala sa xabila wala ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñoo jàppale wala parti bi nga bopp wala ñi nga xamante ne ñoo lay campagne la waaw tëdd ci alalu réew mi di ko séddoo gaa yi di dee amuñ dara nga toog ñu naan ay affaires yi wala bon daa am benn luñ naan caisse noire hada qawlu kadhibun wa baatil nga naan ma la ca caa nit ke caa xamal ko way impôt kat la taxu kat la kare kat la jël mais boo ne way li ñuy li ñuy taxe jël avion tax fay tax looy jël ci fay tax lépp ñu dajale lépp téléphone bi nga abonné dañ ciy jël ay tax lépp di jëm ci état bi alalu réew mi xam ne alalu réew mi ay nit moo moo ma ne ko seen bopp nga ne affaire bi daga na fakka daga ne hada qawlu baatil neen dëgg ngoog waaw kon nag gravité xulul waaw gravité xulul alal bi ñëpp bokk nga ne ko tungaañ rawatina aral joo xam ne ci jihaad la jóge waaw nga gis ne gars bés bi nga xam ne ci lañu ñu nangoo ci lañu nangoo indi la ñu ci la safara si ñëw daal di koy jël ñu xam ne kon lii la yàlla nangu waaw waaye loolu ñun xamatuñu ko waaw waaw bi fadlillah borom bi ba mu gisee xeet wi nekk xeet wi gën a wàcc seen bopp gën a reconnaître seenu nekk jàmm waaw ñi la nekk reconnaître seenu ñàkk am solo ca borom ba seenu tëre seenu lot waaw fa lam tahilla al-ghana'imu li ahadin qablanaa ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا nekkul ne ba mu gisee ñun ñu feebar ak suñu lottu kese mooy ñun dañoo nangu mooy xeet yonent bi sa sa ñi ci ëpp mooy ñi tax ñu wax voilà mooy surtout saxaaba yi nga xam ne ñii dañuy wax ñoom la yonent bi sa sa bu jëkk wax gis ne ñii ñoo gën ñooy borom xol yi gën a torox ci torox lu seen borom gën a wàcc seen bopp ci kanamu borom bi ginnaaw ginnaaw yonent yi alayhi salaam seen barke ñoom suñu borom eh, daal ñu koy defal ñun ñëpp ba ilaa yawmi diin ba ñu muy fare suuf <laughs> mu waaw kon nag mu ngi noonu waaye dañ ciy gise ne léeg-léeg ñeent benn groupe dinañ def benn euh, bàkkaar mu laalaale ñëpp waaw nga loolu foo ko gise ah gaa yi ndax ñi demoon am na ñu bari ñoo xam ne sellal nañu keroog ngir borom bi nangul leen jihaad jañ def hein mais ñaari nit wala ñetti nit ñoo jël ci butin bi jël ci màng mi laa dañu koy séddale borom bi nanguwul mbir yi ba safara sa dum ñuy jël ko mu dal ñëpp waaw waaw dëgg la d'une façon ensemble waaye comme la yonent bi alayhi salaam waxoon rek ca hadith sayyidatu Aisha ba ci bun ci téere bii bi muy wax ci baabul ixlaas waaw ba muy wax naan te gisoon nañ ko ba euh, euh, daa am benn benn ci euh, armée boo xam ne day ñëw naan dañuy xare ci kaaba gi dañuy dal ci kaaba gi suñu borom bàyyi leen ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu nekk ci yoon yi di kii rek mu rëng rëngee suuf sa waaw rëngi rëngee suuf si ñoo ñoo ñoo faatu ñoom ñëpp ba nga yëtu Aïcha radiyallahu anha nee na ma ne mais yeneen traçais ça mais ñooñu seen marché yeeg ñiy dox ak ñooñu mais ñoom lu ñuy seen yoon mu ne waaw waaw borom bi loolu lay def waaye après mu mu dekkil ku nekk ci sa kaw yii ne waaw mais la moo tax ñooñu faatu buñ jaarul woon foofu amaana borom bi du leen faat waaye fa ñu jaar tooñkat ya ñu dajal moo tax borom bi ba muy ba muy mbugal gaay ñépp la ci boole. waaw après nag ku nekk nag boo jub boo boo boo boo boo euh, boo boo boo dekkee ah nga dekkee sa yéene bu baax nga amoon wala bu bon nga borom di fay le son sa yéene kon ñii li tax nanguwuñ leen bi safari njëkkee ñëw lakk ko mooy la mooy daa am ci seen biir ñaari nit ak ñett te armée yu bariwul nañ ñoo tax borom bi nanguwu ci tous il a fallu ñoom ñu reconnaître seenu seenu ñàkk jaar yoon seen bakkaar ñëw nangu koo delloo.